ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim amman yabda'u al-xalqa summa yu'iiduhu wa man yarzuqukum mina as-samaa'i wal ardi a ilaahun ma'a Allaah qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin kon suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab juróom benn fukki ba ak ñeent ba léegi mu ngi laaj laaj te yoo yële mu ne am man yabdawul xalqa ndax ki nga xamante ni nii mooy ki nga xam ne moo tàmbali woon mbind mi di boroom bi tabaaraka wa taala summa ginnaaw gi yu'iiduhu mu delloo ko ginaaw bi ñu faatoo mu dekkil leen wa man yarzuqukum te mooy ki nga xamante ni nii mooy ki leen di wërsëgal mina samaa'i ci asamaan yi wal ardi fi ak suuf yi moo leen di wërsëgal wërsëg wooy jóge ci asamaan waaye wërsëg wooy jóge ca niir ya wal ardi ak ci suuf si gàncax gi mu fi génne ak tamit mu leen may ba ngeen man fi di def seeni commerce def fi seeni industrie ki seeni firme seeni usine ak lu ne kon a ilaahun ndax am na beneen buur bu ñu war a bokkaale ma allahi ak borom bi tabaraka wa waaye ka nga xam ne moo dàmbali mbind mi daal di koy delloowaat lu bari da leen di jox gàncax comme que ñoom gëmuñu bële kenn dinañ leen dekkilaat ëllëg yu bari da leen di jox ay misaal ci mbay mi ak gàncax gi nga xam ne ni nga xam ne noonu la koy tàmbalee dëkk bi naat àll bi naat lool ginnaaw gi mu dindi ko fi ba dara amatu fi ci noor bi lépp daal di mboq lépp daal di wow ba daanaka dara dootu fa sax mu indiwaat ko bu taw bi ñëwaatee mu ne ku mel noonu le mu ne qul kon waxal ne yow rasulullah sallallahu alayhi wax leen ñoom yéeféer yi haatu ay wa indi leen burhanakum seeni lay indi leen seeni preuve yuy wane ne boroom boobu nag ki def lii lépp moom dañ ko war a bokkaale keneen in kuntum dem nekk ngeen yi na way dëggal de ñoo xam ne way dëggu lañ ca la ñuy wax qul waxal ne laa mu xamul man fi samaawaati ci képp <coughs> kenn ku nekk ci biir asamaan wal ardi ak suuf yi alxayba li nga xam ne mooy kumpa illa allahu kurul borom bi tabaraka wa taala wamaa yash'uruna te ñoom gis nga yéefér yi du ñu yëg sax ayyaana yub'athuna kañ lañ leen di dekkil gis ngi jamono ji ñu leen di dekkil waxtu wañ leen di dekkil sax duñu ko yëg ndax mbir mi da leen di bett te damit noonu lañu faatoo rek ñoom yéefér yi ba àddina biy tukki kon affaire bi loolu la kon suñu borom nee wax leen kenn xamul kumpa ci asamaan yeeg suuf yi ku borom bi tabaraka wa loolu mooy kumpa moom ci borom bi loxoy boroom bi la ne moo koy wuññil nag ku mu neex kam waxoon aalimul ghaybi wa shahaada ki nga xam ne moo xam kumpaak li feeñ moom du ko wuññil moom la wala laa yuzhiru ala ghaybihi ahada du wuññil kenn kumpaam googale illa man irtada lu dul koo xam ne moom moo ko gërëm min rasul ci ndawam ak yu mel noonu la balaa yee jeex gisoon nañ ko mu ne kon ci laayaab juróom benn fukki ba juróom benn mu ne balit daaraka ilmuhum fil aaxira mu ne li am ba des moo ñii ñoom xanaa ñoom seen xam-xam ñoom yéeféer yi mooy dafa jote daal ba jote daal li nga xamante ne nii seen xam-xam fil aaxira ci xam-xamu alaaxira ndax ñoom dañ koo jote ba di laaj naan kañ la ak yu mel noonu am ñu ne balit daaraka <clears throat> mooy ne gis nga li nga xamante ne nii moom lañ leen doon wax fii comme ni ñu ko jëlee ci Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu taala anhu wa arda liñ leen doon wax fii ci àddina yonent yi di leen ko wax alayhimu salaatu wassalaam ak seen taalibe yi ñu koy weddi di ko réere fii ci àddina buñ demee alaaxira dinañu ko xam de loolu lay wax balit daaraka dëgg-dëgg mooy ne ñoom de dina jote ilmuhum seen xam-xam fil aaxirati ca alaaxira balhum waaye li am ba des mooy gis nga ñoom fii ñuy dund fii nag ci kaw suuf ñoom gëmuñu yoolu fii shakkin dañoo nekk ci li nga xam ne mooy ak sikki sàkkam nin ha ne bés booba dina xew bal hum li am ba des mooy ñoom min ha gis nga ci bis boo bële amuuna dañ cee gumba dañ cee silmaxa ndax bëgguñu ko gëm mooy ne nag kon liñ leen di wax fii ñu koy weddi di ko réere di wax naan amul bàyyi leen bu ñëwee it iddaaraka ilmuhum seen xam-xam seen bu boobaa dinañ ko jote li nga xam ne mooy yawmal qiyam wala rek mooy li ñu njëkk a moo ñii seen xam-xam bal li am ba des mooy ndax ñoom seen xam-xam daa jote àllaaxira ba ñu xam ko banaan ay kañ la kon kon loolu la loolu ba banaan ana kañ lay xew li am ba des mooy mooy seen laaj yooyu nekkul lurul ne dañoo nekk ci si ci sàkk ci yow des boobale dee te li am ba des mooy ñoom dañ cee silmaxa waqaala alladina kafaru suñu boroom ne mu waqaala mu wax alladina kafaru ñi nga xam ne ñoo weddi seen boroom tabaraka wa taala ayida kunna turaba muy yéeféru màkka yi lii lañ doon wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ayida kunna ndax bu ñu nekkee turaban suuf mooy ñu denc ñu ba suñu yax yi daal di nekk loo xam ne day mujj nekk suuf waa aba una ak suñu baay yi nga xam ne ñu jiitoog suñu maam yi nga xam ne faatu nañ bañ denc leen a inna la muxrajuuna ndax ñun mos des nañu génnee mooy du laaju tontu leen malu leer bu ngeen ma tontoolu leer ma daal di gëm déedéet lii laaju kukk li la quoi ak saboter laqad ne naan ba pare di wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko laqad dëgg-dëgg wa'id naa digoon nañ ñu de haada lii kene dinañu dekki digoon nañ ko ndax nu digoon nañ ñu ko ñun ñii waaye wa abauna digoon nañ ko it suñu bàyyi ndax suñu maam yi fi ne woon am na yonent yu fi nekkoon doon wax déggoon nañ ci yahuud yi ak ñeneen ñi waaye seydinaa ismail alayhi salaam ci ñoom la ne woon ñu ne ñoom it diggoon nañ ñu lu jëkk kene woon daal ñu nag suñu baay yi daal ak suñu maan yi moom lu jiitu yow nii kene bu ñu deewee dinañu dekki waaye te loolu gisuñu ci dara in hada waay waay lii wax jii nga ñuy wax nii daal mooy ak dekkeeg yooyu ak alquran jii nekkul illaa lu dul asaatirul awwalina li nga xam ne mooy nettale pope pope épopée muy nettale nit ñu njëkk ña rek seeni nettali lañu fi dajale fii qul suñu boroom ne wax leen ne siiru yow alayhi salaatu wassalaam voyage leen siiru dox leen fil ard ci kaw suuf dox leen ci biir suuf fan fanzuru ngeen xool kayfa ana naka kaana la mujjee la nekkoon aqibatu mujjéntala ak mujrimiina way jomb ñaa jaamu ña wala tahzan alayhim mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa Makka yi nag waxi kukkali yi ñu lay wax ak waxi saboote yi wala tahzan alayhim bul am benn njàqare si ñoom de sa boroom moom dina lijjanti seen mbir dina leen bugal wala takun tabul nekk fii dayqin ci xat-xat mimma yamkuruna ci pexe yi nga xam ne moom la ñuy tëral contre yow ak sa diine ji ngir yàqal la bu lool bu ci am benn xat-xat man boroom bi ma ko res maa koy ma ma ma maa leen di lijjanti wa yaquluuna mu ne yéeféru màkka yi ñu ngi naan zaadaha allahu tashrifan wa takrima

muy yawmal qiyaam ma ne mu kañ la wala digg bi nga xamante ne nii suñu boroom nee na yow sa boroom nee na moom li ñuy pexe moom dinañu mbugal moo ma ne digg boobu ana kañ la laa wax in kuntum saadiqiina nem ndekk ngeen yéen ñi way wax dëgg de qul wax leen ne asaa an yakuuna léegi rek mu nekk radifa lakum mooy ne lu leen jege ba'dul ladhi ya ba'dul ladhi tasta'jilun mu ne jarul ngeen di jëkkante de mbugal mi naan kañ lay ñëw léegi rek mooy ne léegi rek taasaa bi mooy noonu la demee de mooy ne boroom bi def na ne yéen li ngeen di jëkkante ci mbugal mi naan na gaaw ñëw yaa ne buñ la gëmul mbugal ni nañu dal fii bala ñuy génn àddina na gaaw ñëw mu ne asa léegi rek an na mu nekk radifalakum léegi jege na leen lool bandul ladi tastajilun lenn ci li nga xam ne moom ngeen di njëkkante ci mbugal mi ku ko laaj ku ko weddi laajal abu jahlin saar bi màkka la wàcc ñi ay at yu ndaw lañ ci def yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem gàddaay xare bi njëkk bi laale dëgg am diggante lislaam ak kéefër fa naq banam ca foofule badar ku ko weddi laajal ñoom ñi nga xam ne ñoom shayba ibn rabia ñoom utbat ibn rabia ak ñi nga xamante ne ñoom lañ àndaloon foofule kero li nga xam ne moo leen dal ci toroxtaange nga xam ne moom lañ leen teg mooy kon lu gaaw rek lu jege la leen dal lenn te loolu lenn kese la mooy benn mbugal kese la bu ndaw bi nga xam ne moom lañ leen doon leen doon dig de <coughs> mu ne wa inna rabbaka te dëgg-dëgg sa boroom yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam la du fadlin boroomu ngëneel gu waratul ala naasi ci kaw nit ñi walakin na waaye nag malheureusement li am ba des mooy ak aksarahum li ëpp ci ñoom laa na mooy lu yàlla yooyu mu leen dexal duñu ko ci sant de wa inna rabbaka sa boroom la mu dëgg-dëgg mooy ki xam maa li nga xam ne tukinnu suduruhum moom lay nëbb ci ak bañ l'islam ak bot li nga xamante ne bañ la ak yéenale lu yées ñoom yéeféer yi sururuhum li nga xam ne moom la seen nëbb seen xol yi di nëbb ci ak kéeféer ak bañ li nga xamante ne mooy julli néeg boroom bi loolu borom bi nee na maa ko xam wamaa yoon li nuuna waaye li ñuy feeñalin maa ko xam de wama min ibatin amul dara loo xam ne lu absente la loo xam ne lu fàddu la fi samaa'i ci asamaani wal ardi ak suuf illaa ludul fii kitaabim mubin ludul mu ngi ci téere boo xam ne bu leer la borom bi bindoon na laata mu nekk ak bu fi jógee kañ la fiy jógee loolu lépp bindoon na ko ci lawhul mahfuz da du rëcc de inna hadha al qur'ana muy wax yonent bi alayhi salatu wassalaam ak jullit ñi ne leen inna hadha al qur'ana gis ngeen al qur'an yii nag yaqussu dafa nekk loo xam ne di topp ay jaar-jaar di nettali ala bani israila li nga xamante ne mooy doomu israil yi alayhi salatu wassalaam ci yahuud yi ñoom lay nettali seeni mbir aksara waaye di feeñal aksara li ëpp alladi li nga xam ne hum ñoom fiihi yaxtalifuuna ñu ngi ciy wute ci seen wàllu diine ñenn ñi gëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne moom lañu suñu téere yi doon wax ñi ëpp ci ñoom bañ ne du loolu waaye ña bañ sax seen biir la ñuy wute alquran bii daa ñëw diwu feeñal di leeral di nettali lu bari ci li nga xamante ne nii moom la ñu doon wuute de wa innahu ta alquran jii dëgg-dëgg la hudan mooy njub de njub kese la wa rahmatun ak yërmale waaye ngir ñan lil na ñeel ñi nga xam ne ñoo ko gëm te gëm seen borom inna rabbaka dëgg boroom yaqdi baynahum mooy àtte seen diggante ñoom yahud yoo yële ak yéeféer màkka yeeg yéeféer yi fi ne ci kaw suuf ba dina biy tukki bi mi hukmihi ci atteem gi nga xamante ne nii nag mooy atteg maadu gi nga xam ne moom lay attee yawmal qiyaam de moom la leen di attee wa moom al azizu mooy ki nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne moo noot ci nguuram al alimu mooy aju xamaakoon bi kon nag fa tawakkal wàkkirlul alallahi ci borom bi innaka te nga xam ne yow seydina muhammad ak ñi ànd ak yow alayhim alayhi salaatu wassalaam alal xaqil mubiini yaa ngi ci dëgg gi nga xam ne mooy diine gii nga xam ne gu leer la te jógee ci borom bi tabaraka wa taala innaka dëgg-dëgg yow laa tusmi'ul mawta doo déggloo ñi faatu de ndax ñoom ñii seen xol yee faatu ñoom yéeféer yi wala tusmi'u te doo déggloo assumma ki nga xam ne ay noppam dafa tëx yiw ad-du'a ak woote gi ida wallaw bu ñu dummóoyu bu ñu wanee gannaaw mudbirina daal bu ñu dummóoyu mudbirina wane gannaaw wama anta te déet yow bi haadil um yi ngay gindi ki nga xam ne dafa silmaxa ci giiw an dalalatihim seen sànku